A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. wa salaatu wa salaamu alaa ashrafil mursaliin. wa imaamil muttaqiin sayyidinaa wa nabiyyinaa Muhammadin. wa alaa aalihi wa sahbihi ajmaciina ammaa ba'du siiratu rasuulillaah. alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci njàngati ñuy jële ci ghazwatu Tabuuk amoon ci juróom-ñeenteelu at mi ci gàddaayu alayhi salaatu wassalaam ñu ngi doon ànd ak li al imaamu ibnul qayyimi aljawziya raxmatullahi alayhi daal di wax fi zaad di zaadul macaad fi hadyi xayril cibaad sallallahu alayhi wa sallam muy njàngat yi nga xam ne moom la jële ci xew-xew boobu ci xew-xewu gazwatu Tabuuk ci suñu jotaay bii ñu génn nag boo fàttale ko agsi woon nañu tey lañu waroon a tàmbale fi nga xam ne mooy fi jëm ci wàllu qissatu Ka'b ne Malik ak ñaari àndandoom yi ñi nga xam ne ñoom la nattu ba la suñu boroom daldi woon teg nattu ba te ñu muñoon ko waaw Hilaal ibn Umayya Hilaal ibn Umayya gisoon nañu ko ni leen natt bi daldi woon dal waaye Muraarat ibn Rabi'a radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma Euh, léegi foofu nag mooy xew-xew boobu nga xam ne Seydina Ka'b ibn Malik moo ko nettali xew-xew boobu la di jële ay njàngat yii mu ne kon moom al imaam ibn al qayyim mu ne wa minha mu ne bokk na ci nii sax la ko commencé wa minha mashtamalat alayhi qissatu thalaatha alladhina xullifu min alxikam walfawaid aljamma fa nushiru ila badiha mu ne wa minha bokk na ci li ñuy jànge ba léegi ci qissatu ci gazwatu tabuuk bokk na ci mashtamalat alayhi qissatu thalaatha li nga xamante ne nii moom la làmboo qissatu thalaatha mooy euh, nettaleeb ñett ñi nga xam ne alladina xullifu ñi nga xamante ne nii mooy ñoom defuñ woon li naafiq yi def ñoo wuteeg li naafiq yi def te seen ngànt yañ doon joxe ngir rëcc keroog mi aleyhi salaatu wassalaam jógee Tabuuk mu ne minal xikami li mu làmboo ci seen histoire ci ay xereñ ay sagesse hein wal fawaidil jamma ak njariñ yu bari yi nga xamante ne ni moom la làmboo kon nag ñu ngi tàmbali moom al imaam ibn al qayyim mu ne fa nushiru ila ba'diha lenn li rek nag lañuy wax ñu joxoñ daldi junju lenn li la léegi nag kon mu commencé mu ne fa minha jawaazu ixbaari rajuli an tafritihi wa taqsiirihi fi taacati llahi wa rasuulihi wa an sababi daalika wa maa aala ilayhi amruhu wa fi daalika min at-taxdiiri wan-nasiixati wa bayaani turuqil xayri wash-sharri wa maa yatarattabu calayhaa maa huwa min ahammil umuur mu ne kon bokk na li ñuy jàng ci histoire ñett ñi seydina Muraara ibn Rabi'a Hilaal ibn Umayya ak seydina Ka'b ibn Maalik radiyallahu ta'ala anil jamii mu ne ci seen nettali bii seydina Ka'b nettali te mu nekk Saxiixayni gisoon na nit ko ne riwaay imaam Ibn Isxaaq ibn Yasaar rahmatullahi alal jamii mu ne bokk na ci jawaazu ixbaari rajuli an tafritihi wa taqsirihi fi taatillahi wa rasulihi mu ne possibilité wu nit ki di xabaare di xamal nit ñi gàttañ lu mu gàttañ lu woon ak genre ab négligence boo xam ne moo ko daloon ci jaamu ci topp ji mu war topp ak jaamu ji mu war a jaamu borom bi subhaanahu wa taala ak ndawam bi sallallahu alayhi wa an sababi dhalika waaye di nettali tamit di xamal nit ñi li taxoon loolu daloon ko wama aala ilayhi amru waaye di xabaare ba ko loolu dalee mbiram nan la mujje fa mujje mu ne wa fii daalika nekk na ci lii min a taxdiiri ci mettre en garde wan nasixati ak conseil ak yéwénal mooy ak laaye biir wan nasixati ak laaye biir wa bayaani turuqil xayri ak leeral yooni njub yooni mbaax wa sharri ak yoonu njub bañ man koo topp wa sharri ak yooni safaan bañ man koo moytu wa maa yatarattabu alayha maa huwa min ahammil umuur ak li nga xamante ne moo ci tegu ah ci loolu le bokk ci yi nga xam ne yi gën màgg ci mbir yi lay gën am doole ci mbir yi te gën a yittewu gën am solo loolu mooy lan coté bii mooy Seydina Ka'b ibn Malik doom ji lay nettali en plus mooy doomama ah, la nettali que ne moom defoon na lii waaw loo xam ne rafetu ci woon li taxoon waru ko woon a def de waaw yonent ma lay saar salaam woote kenn ñi am ngànt sax di jéem a dem mais amuñ luñ demee moom mu man ko dara teewu ko gën a sawar defu ko mu ne nit ki baax na muy nettali ci expérience am di nettali nit ñi surtout taalibe yi boroom xam-xam bi di leen nettali moom fi mu jaar waaw pour lan ñu xam ne ah kon de fii ñu xool la ca baax ñu fexe roy ko loolu la ca dul noonu ñu fexe di moytu di def noonu waaw ndax ki muus manu ida bi geyre mooy ki nga xam ne dañ koo waar jaare ko ci mooy li dal keneen wala fi keneen jaar ta baaxul wala bokk muy mauvaise expérience day tax yow nga bañ faa jaar waaw yow ndax loolu tamit am na dafa am beneen beneen beneen ngëneel mooy day wan taalibe yi tamit que tey bu ngeen gisee ma àgg fii ma àgg ci xam-xam ci lu mel noonu mooy ne mbir mi c'était pas tout n'était pas rose hein <laughs> au début naa def naa lu dul noonu waaye kii naa waaw loolu nag ci côté njàngale waaw bu dee ñoo xam ne xam nga boo ko boo leen ko waxee ñoom dañ naan ah tiens ah comme que daal Serigne bee jaar fii moom ñun garaawul kon ñun kay mën nañoo def loolu mu ngi nii mujj baax ñun daal nañ ci ne rek buur yàlla mi ko yëwénal dinañu yëwénal déedéet ñu mel noon bu dee lool nga am njortu ci ñoom walla yow lépp sa njortu mooy yaakaar nga ne gaay lu mooy loolu doo leen ko wax ah. waaw waaw te loolu it mu nekk conseil wane yoon yi nga xam ne ñiy sóobu taalibe boroom ñaay sàkku xam-xam foofu lañ war a jaar ak li nga xam ne waruñ koo waruñ koo def te waruñ faa jaar waaw xam nga bari na léeg-léeg moo tax yu mel nii dafa am solo léegi xam nga léeg-léeg nit ñi li ñuy xool ak li ñuy bàyyi xel mooy maa aala ilayhi amru amru sheikh ñoom fi mbiru sëriñ bi mujje ñoom loolu rekk lañ gis alors que sëriñ bi amoon na jaar-jaar moo tax sëriñ bi léeg-léeg ay expérience am di leen ko nettali léeg-léeg dina baax waaw ba ñu xam ne xam-xam bii nii ko suñu boroom jox amewu ko ci ay gént ki nelaw tamit waaw ay laallaat laalli laytani ah waay waay waay waay law law rek déet mu pour ñu xam ne xam-xam bii du du lum fortaatu waaw mu yëgal leen ne mais am nay jamono de mais fu ne laa doon wër mais pour ma gisoon lu ma yër fu ne daa doon jaar bu ma ko amee dama ci doon sonn ay yooyu yëpp jaar na ci waaw ah, ah bañ jaar lu ne la doon déglu sëriñ bi lu ne la doon lu ne laa doon yi gis nga yii nii ma déglu daanaka ba sama nopp yi daanaka waaye il fallait ma def ko parce que il fallait ma takk mbir yi di ci delloo ko delluwaat di bind yooyu dafa baax bu ko defee taalibe xam ne sëriñ bi yoon waa yi waaw <laughs> la waaja waxoon suñu sëriñ <laughs> jekki jekki di ko xool di ko xool di ko xam-xam bi yéem ko lool masha allah jékki-jékki na ko mais mais yow foo jànge parce que moom mais mais mais lu toll nii moom nan la ko nit mën a xame te en plus mooy ñun bon mooy bu bu defee comparaison ak moom ñun ñun ñun en général bon moom moom boo ko xam nañ suñu biir en tant que sénégalais quand même bon ñun euh, parcours bi ñuy jaar ak yooyu mais mais sëñ bi moom moom nan la def ba xam yépp waaye <laughs> mais mais sëñ bi foo jàngee waaw <laughs> ah. <laughs> mooy par exemple di wax léeg-léeg nag jaar-jaar yi parce que moom yëf yee ko yéemoon moom sax baax na ba mu kiiwee noonu parce que ñenn ñi moom dañuy toog nag jàpp ne lii moom. bon amaana lu ñu solaate la ah wala lii moom bon lii moom moom alors que <laughs> toog di mokkal ak lu ne ngay jaaraan ah. waaw di mokkal muy të waaw yenn yu xumb yu bari doo ca nekk waaw fa yi nekk ci yu xumb ñépp ne ca yow nga ne ci xam-xam bi waaw yaay nag léeg-léeg ñoom fin bi rek lañuy xool mooy li nga devenir alors que ku ne am na jaar-jaar yooyu nag di ko nettali même bu dee am na yenn ricc-ricc bu ko defee nga mettre leen en gàdd pour loolu bañ leen a dal loolu lu baax la comme ni Seydina Ka'b ibn Malik daal di wax doom ji nettali ñu mu ne wa minha jawaazu madxul insaani nafsahu bima fihi min alxeyri ida lam yakun ala sabili alfaxri wa tarafoa waaw mu ne bokk na ci liñ ciy jàngi possibilité nit ki di tagg boppam hmm? possibilité wu nit ki di tagg boppam ci li nga xam ne lu baax bu nekkee ne du affaire puukare woo yëkkati bopp yëkkati boppam a ko tax a jóg waaw waaw bu dee ne affaire affaire yëkkati koog yëkk wan gaay waaye duma seen moroom eh booy yéen dangeen a war a xam gis nga saa gars yi c'est yéen man fa man naa ne non c'est fa man naa ne yéen dangeen a xamul sax fan la féete quoi nooy det ah loolu nag baaxul quoi ah non loolu moom kenn waxuñoo ko de waaw loolu waxuñu loolu de non il faut mu nekk loo xam ne dangay wax mooy non ndax eh, eh, seen kii Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu yi nga xam ne moom la wax ne moom jaayante na ak yooyu xam nga yore lañu def man euh, yonent bi saar saam xare naa moom xare yëpp bam des Badar ak kii xanaa kii lu ne mooy waa def naa bayatul Aqaba bi ngeen di dégg man mii ci laa woon waaw waaw man mii man mii ci laa woon voilà mais loolu mooy mu mañ a nekk ala mu nekk mu bañ a nekk ala sabili a ci loo xam ne waa ji da koy wax ngir puuko réew waaye ak tarafon ak tarafon moo yëkkati yëkkatiwul bu dee lool la moom de façon lool day day du dootul baax mu ne wa minha bokk na ci tasliyatul insaani nafsahu amma lam yuqdaru lahu min alxayri bima qudira lahu min nadirihi aw xayrin min mu ne tamit bokk na ci tasliyatul insaani nafsuhu ah mooy ne nit ki eh, tasliya nu ma koy kii eh, mooy kiiwal sa nan lañ koy waxati mooy looy dalale sa xel voilà voilà ci dalal ci sa xel sa bopp ci li nga xamante ne nii yow dogal buur yàlla dogalalul ngir ci ci lu yiiw ci yiiw ah? loo xam ne buur yàlla dogalalu ko nga nga man ko nga def ko dogalul nga def ko mooy comme moom dem demuk tabukam waaw waaye loolu noonu mu dalal ci xelam ke ne bon bu dee lii rëcc na ma bon buur yàlla tey en bu dee rëcc na ma tey mooy ne defaloon na leneen waaw tasliyatul insaane dalal xelam nafsahu al insaan nit ki dalal insaan nafsahu boppam amma lam yàq yuqdar lahu ci li nga xam ne buur yàlla dogalul mu itte ko ci minal mu mu taxawe ko def ko capable def ko minal xayri ci yiw loolu la koy mu dalal ci xelam lan bima qudira lahu min nadirihi aw xayrin min mu dalal ci xelam ci loo xam ne buur yàlla nag yombalal na ko jàppalanoon na ko ba mu defoon ko ci yiw loo xamante ne mook looloo niroo wala mu gën loolu le loolu mooy lan mooy xam nga dane man de fekkew ma badar waaw moom say naa Kaab ibn Maalik man de fekkewu ma Badar fekke naa nag bay'atul aqaba même bu dee ne Badar moo gën siiw ci nit ñi te moom lañuy ñuy tudd mais man de ku ma naroon a wecceloo ne ma kaay ñu échanger yow nga nekk yaa fekke Badar man ma nekk ki fekke bay'atul aqaba damay bañ waaw mooy euh, fekke Badar ndax Badar dafa rëy waaw moo tax buñ ne fulaanun min as-saxaabati diw ci saxaaba yi radiyallahu anhum badriyun waa badar la gis nga ni oh, hmm? loolu xam nga ko defoon nañ maraatibu saxaaba ah waa badar ak ngëneel yi ñu am ak li ñu seen li leen seen boroom daal di jagleel ci ngëneel yoo xam ne daanaka defalu ko keneen waaw waaw baax na buñ naan diw ñu ne shahida badran buñ ne shahida badran jeex na doy na ci tagg waaw mooy loo ko rëccu noonu mu dalal ci xelam ndax du faute du erreur ndax yonent mi aleyhi salaatu salaam waxul xare taxu ko woon a jóg am njëgg la doon jële ña jotoon ak seeni garu seeni waruwaay jegewu leen woon sax ne ko xaaral ñu dem suñu kër yi ñu indi ko dana déedéet waaw dana déedéet da ndax damay bañ gaay rëcc ma damay bañ gaay rëcc ma kon loolu kon ñu gis ne kon ah même bu dee ne loolu rëcc na ko waaye mu dalal xelam mu dalal xelam ci lan ci li nga xamante ne nii mooy loolu le ah, ci bay'atul ba bi nga xamante ne nii Euh, moom la fekk moom seydina Kaab ibn Malik wa baayaal ah, karamal ansaar fi laqabaati rabbi asbil alayhim waabilal karami moom mi fekk woon na ko moom seydina Kaab ibn Malik radiyallahu anhu wa ardaa voilà mu ne kon wa min bokk na ci mooy nit ki xam nga loolu mooy nit ki lu la raw ci yiw mooy lu la raw ci yiw buur yàlla dogaloon na leneen loo defoon xam ne ci loo xam ne du yow sa gàttañ loo tax du sa négligence moo tax nga ñàkk ko ci yiw woowu bon nga ne ba ah, buur yàlla du defaloon na ma lii mooy loolu mu ne wa bokk na ci anna bay'ata al-aqabati kaanat min afdali mashaahidi saxaaba xatta inna Ka'ban radiyallahu anhu kaana laa yaraaha duuna mashhadi Badr waaw mu ne bokk na dañ ciy jànge que ne ah bay'atul aqaba kat dañ ciy jàng ne kon yoo bay'atul aqaba ah Badar màgg na de mais bay'atul aqaba màgg na tamit de waaw. dañ ci jàng ne nekkoon na bay'atul aqaba min afdali mashahid bokkoon na ci hein li gën ci mbiru euh, euh, euh, mooy xew yi nga xam ne xew-xew yi nga xam ne ñoom la saxaaba yi fekke ba looloo tax kambum Seydina kambum na Maalik hein moom pour moom Badar ginul woon foor loolu ah te loolu vision la tamit boo xam ne boo boo dëgër la ndax lan parce que mooy badar bu amee de toute façon bay'atul aqaba moo tax waaw parce que alayhi salaatu wassalaam bu amul woon ñoo xam ne pare nañ ngir accueillir ko minal ansaar kon naka la badar bi amee hein lam ne màkk yépp yooyu man woon a xew li mu nekk makk yëpp yooyu mënul a xew li mu nekk màkk yëpp loolu mënul a xew waaw parce que boobu gaa yi leen yoroon autorités yi ñoo yoroon yëpp ñoo yoroon doole ñoo yoroon lépp waa Quraysh il a fallu ñii daal di jaayanteeg moom am ak moom ay accord am ak ñoom ay accord pour ñu mën koo accueillir ci foofu lañ am doole ba mën di am sax force bu ñuy nangoo ji seen alal ba xare di ca dëpp di ci di ci di ci am kon bay'atul aqaba ah ñooñu bokk nañ ñu gën a màgg da mbir yooyu ci saxaaba yi radiyallahu anhum mu ne wa mina bokk na ci annal imaama lii gisoon nañ ko jarul ñu ci ñëw mooy bi mu naan imaam bi bu gisee ne nëbbal ñi nga xam ne ñoom lay administrer yenn information yi moo gën ci ñoom mooy mu nëbb ko moo gën bu gisee ne ñu mu bañ leen ko wan moo gën mooy ci bii nga xam ne romains yi da leen a da leen ba muy yëgle xare bi da leen ko wax ci kaw wax leen ko ne leen fii lañ jëm ngir ñu waajal ko kon loolu gisoon nañu ko mu ne wamina bokk na ci hein anna sitra wal kitmaana ida tadammana mafsadatan lam mu ne bokk na li ñuy jànge ba léegi ci ndax moom dafa jël histoire bi Seydina Ka'b ibn Malik xam nga Seydina Ka'b ibn Malik waxoon nañ ñoom dafa retracé waat complètement xare bi waaw parce fa ko yonent ma saa saam yëglee bi nit ñi waajal ba ñu génnee ba tabu bi ñu ñibbisee li xew foofale ak naafiq yooyu ak moom balaawam bi li ko ci dal ba ni muy ba alfaraju li li nga xam ne ussi di amee ñu mën a am li nga xam ne mooy borom bi daal di leen yombalal mbir yi waaw moo tax muy waxaat lii mooy mooy côté bii xawoon na niroog bi jóge bi bi muy wax léegi ne gisoon nañ ko mooy waminaa mu ne bokk na li ñuy jànge ba léegi ci nettalib Seydina Ka'b ibn Malik bi am na sitra wal kitmaana mooy nëbbu dara waaw di nëbbu dara ka bañ mu feeñ ida tadammana bu dee dafa làmboo mafsada loo xam ne yàqu-yàqu la nag lam yajuz loolu moom loolu loolu possible ah loolu c'est impossible loolu nit ki amul droit di nëbb loo xamante ne nii lor lay lor lay lor lay indil koy nëbb waaw waaw mu xam ne bu ma nëbbee lii bu ma ko nëbbee diw ah mbir mi du baax de ci moom waaye mu nëbb ko lool la ne loolu moo moo lam yajuz loolu lam yajuz mu ngi mel ni waajoo xamante ne nii yow nga xam ne sa mbokk mu ngi nii bi am ak diw diw nee na daa bëgg bokk ak moom hein njënd ak njaay collaborer moom ci njënd ak njaay nga xam ne waa ji mais yow xam nga ay nit ñu mu nax waaw ñoo xam ne fii mun nii la fii waa ji soxla noonu la leen def mooy dafa collaborer ak ñoom ci ñënd ak njaay après daal di leen li jaar seen kaw yow nga xam loolu ba pare hein mais nga bàyyi waa ci biir quoi nga bàyyi nga xam ko loolu dew dëgg te obligé nga wax ko ne ko ah bu boobaa mooy ak diinu nasiixa ko day ñëw lillahi wali rasul wali a'immatil muslimin ak ñépp waaw moo yow te obligé mënoo gis sa mbokk di dugg ci loo xam ne lor la koy jural nga toog naan bon man damay noppi bon damay maandu je ne veux pas de problème déedéet problème bi ngay créer mooy boo noppee sax noppi mooy créer problème ndax xam nga ne boo noppee waa jaar ci kaw loolu nag loolu see loolu daganul loolu daganul mu ne wa mina anna al jaysh fi fi xayaati nabi sallallahu alayhi wa lam yakun lahum diiwaan wa awwalu man dawwana diiwaana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa haaza min sunnatihi allati amara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi ittibaa'ihi wa zaharat maslahatuhu wa haajatu al-muslimiina ilayhaa mu ne bokk na ñuy jànge ci qissatu Ka'b ibn Maalik radiyallahu anhu al-Ansaari mooy ne armée bi ca jamono Yonent bi alayhi salaam amuñu woon registre waaw amuñu woon foo xam ne fa lañ doon bind turu ñuy xare ji ñu xam ne ah armée bi ñii la waaw ñu xam ne l'armée de terre comme ni mame léegi nga xam ne dañuy xam ne temps ministère de la défense day xam ñaata militaire lañ am waaw l'armée de terre ñaata lañ l'armée de leer ñaata troupe lañu ñaata nombre lañ dañ koy xam waaw ñu am ay dossier am ñu bind leen xam kan ak kan mu ne li ñuy jànge ci bokk na li ñuy jànge qissatu Ka'b ibn Malik mooy loolu amul woon mooy bi mu naan euh, te temps yooyu ku bëggoon a bañ a ñëw rek comme que nit ñi dañoo bari woon ñu bari génnoon da nga doon fondre ci maas bi rek jàpp na yow kenn du la xam mooy doo ñëw doo dem ci xare bi ndax amuñoon fu ñu doon bind amul woon registre amul fu ñu doon bind ñi nga xam ne ñooy xare ji moo tax ku bëggu la ci naafiq yi ñu bañ a dem rek yow na nga naan moom man moom bu ma demul garaawul parce que yonent ma lay saar du ma seetlu ci mbooloo mi voilà mu ne te ki nga xam ne moo ko njëkk def lii waxoon nañ ko ñu ci tollee waxoon nañ la xadiis ya doon wax naan yonent ma lay sarsam dafa waxoon recenser leen ma julli ñu wax nañ la xadiis boobu wérul ki ko njëkk a def mooy sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moom dawwana dawaawin moom moo def registre waaw ñu xam musulman yi ñaata lañu moo taxit it ba mu doon séddale mbir yi mu gën a yomb fay u yeeg yooyu ak yi nga xam ne mooy yi nga xam ne moom lañ doon jële xaraaj yeeg yooyu doon ko ci réewu jullit ñi Seydina Umar ko jëkk a ne loolu nag dafa bokk ci sunna bi nga xam ne moom Seydina Umar ak xulafaa ur-rashidun yi nga xam ne suñu yonent mi alayhi salaatu salaam moo ñu digal ah, ñu topp ko te feeñ na maslahatuhu waaw waaw mooy dafa feeñ maslahatuhu mooy ak ak yiwénam mooy mooy gis nga mbir mi loolu Seydina Omar def nga xam ne moo ko moo ko def euh, mbir mi ni nga xamante ni son utilité hein ni nga xam ne noonu la feeñe le fait que ñuy xam ñan ñoo ñan armée bi ñaata lañu waaw bu ñu soxlaa ci xare ñu xam ne bon yóbbu nombre bii moo gën ñu def loolu waaw mooy loolu mu ne wa loolu dafa feeñ ah wa ilayha ak aajo gi nga xam ne moom la ko jullit ñi euh, daldi aajo woo xam exactement chiffre ñi nga xam ne ñoom lañuy administrer rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci armée bi mu ne moom al imaam ibnul qayyim wa Eh. fii nag moom bokk na lu gën yéeme ci li mu wax waaw fii noo déglul bu baax fii bokk na lu gën a yéeme te gën a am solo ci li mu wax waaw mooy xolo mu ne wa minha anna rajula ida xadarat lahu fursatu alqurba wa ta'a ah fal jazmu kullul jazmi bintihaase bintihaasiha wal mubaadarati ilayha wal ajzu fi taxiiriha wa taswiifu biha wala siyama ida lam yathiq bi qudratihi wa tamakkunihi min asbaabi taxsiiliha fa inna al azaa'ima wal himama sari'atu al intiqaadi qallama thabata wallahu subhaanahu yucaaqibu man fataxa lahu baaban min alxeyr falam yantahizhu fa inna fa in bi an bi an yaxuula bayna qalbihi wa iraadatihi falaa yumkinuhu bacd min iraadatihi cuqubatan la fa man lam yastajib lillahi wa rasuulihi idaa dacaahu xaala baynahu wa bayna qalbihi wa iraadatihi falaa yum falaa yumakkinuhu al istijaaba falaa yumkinuhu al istijaaba ba'da dhalik falaa yumakkinuhu al istijaabatu ba'da dhalik qaala ta'aala yaa ayyuha alladina aamanu stajibu lillahi wa lirrasuli ida dacaakum lima yuxyikum wa'lamuu anna allaha yaxulu bayna almari wa qalbi suratul anfaal laaya 24 mu ne waqad sarraxa allahu subhaanahu wa taala bi hada fi qawlihi wa nuqallibu afidatahum wa absaarahum kama lam yu'minuu bihi awwala marra al-an'aam suuratul an'aam aaya 110 mu ne wa qaala ta'aala falammaa zaaguu wa zaaga allahu quluubahum suuratu saffi aaya 5 mu ne wa qaala taala wama kaana allahu liyudilla qawman ba'da iz hadaahum hatta yubayyina lahum ma yattaquun suratu tawba aaya 115 mu wa huwa kathirun fil qur'an laa ilaa laa wa minha bokk ci liñ ciy jàngi anna rajula gis nga nit ki ida lahu fursatu lqurbati wattaa bés bu présenté woo bés bu jàppandee ci moom occasion wu loo xam ne lu koy jegeel yàlla la jëf ju koy jegeel yàlla wa taati ak topp borom bi subhaanahu wa yoonu baax bu présenté woo ci kanamam fal xasmu na jël décision bu ferme kullal xasmi bépp ferme xar tànk tubayam fintihaasiyaa ci exploiter occasion boobu waaw saisir cette balle au bon waaw il faut hein mu def loolu ah waaw wal mubaadarati ilayha ak gaaw wal mubaadarati jël ferm décision gaaw ilayha ci jëf ju baax jooju jëf ko waaye nag wal ajzu fi taxiiriha bu deful lool nag hein nekk fi di lottu lottu ci ci ci ci wa mooy wal ajzi fii taxiiriha te tamit na fexe lottu ci bañ koo bañ koo yéexe de bu mu ko yéexe wa taswiifi biha ak naan bon mooy taswiif ak dal ñu bari bon c'est pas trop dinaa ko def dinaa ko mooy dinaa ko rek lu ñëw nga naan dinaa ko def waaw saw fa saw fa noonu dinaa dina baax dinaa ko def waaw mu ne bu mu def lii de bu mu ci lottu di ko bu mu fi nekk di ko yéexe de te tamit bu mu fi nekk naan dinaa ko def non dina baax dina baax sawaay ki dina baax déet mu ne bul def lool de wala siyama rawatina ida lam yathiq bi qudratihi wa tamakkuni min asbaabi tahsiliha mu ne rawatina nag ku mel nii moom rawatina koo xamante ne nii moom amul kóolute ci ne dina capable ngir defati lii te tamit mbir mi dina jàppandeeti ci sabab yi tax moom sabab yi yi tax mu def lu baax lépp ak buntu mbaax mi ubbeeku na nang ci gaaw engouffré wu dugg gaaw def ko bu fi nekk naan bon bon xam naa c'est pas trop mu ne déet surtout rawatina bu dee ne yow boo bàyyee tey occasion bi romb dara leeru la ci ne di nga ko mënati te tamit ah di nga am niimis ci loolu waaw mu ne fa innal azaima wal himama sari'atul intiqad qallama thabata mu ne li tax ma wax la gis nga mooy gis nga décision yi ak yitte yi pastéef gi nit kiy àndal ak li nga xam ne mooy himam yi waaw yitte yu kawe yi sariatul intiqaadi qalla ma sabatat gis nga ak a gaaw a ràpp ak gaaw a dem ni mu nee gis nga bu saxee noonu gis nga bu xasee sax mooy nga yow décision bi neex yi ci def lu baax comme nga xëy ne nga toog ni tisbaar di waaji yoon nga ne mais xaaral eh, instant bii moom naa bàyyi li may def dara teyu ma ma dem ci jàkka ji julli ci ci jàkka ji quoi mu ne la lool bu kiiwee yow gaawal nga def ko bu fa nekk naan moo attends moo ban heure jot non nga toog jékki entre naa nga taal télé bi gis leen nekk ci waaw mu ne mukk bul def loolu waaye it bu dee ne projet boo xam ne day defar nga am loo ci mën a participer fii sabilillah ngir yàlla kese walla koo mën a dimbali nit ku ñëw nga romb ci gaar gis koo xam ne ku sonn la nga mën koo dimbali nga xam ne kii soxla te nga man ko yooyu mu ne la gaawal gaawal occasion boobu mu la rëcc de waaw wa fii daalika fal yatanaafasil mutanaafisun ci lii ñiy concurrencer ñuy njëkkalante nañu njëkkalante ci lii kon nag mu ne gaawal nga saisir occasion boobu waaw saisiral cette balle au bon gaawal nga def ko waaw ndax kat ndax kat gis nga boo ko deful gis nga boo fi newee naan bon peut-être on verra déet mu ne déedéet ndax gis nga décision bi ngay bi nga am noonu bi nga gisee waa ji ci gaar bi te nga wa moom mu nga war a dem nga ñëw ba koy waaji dox bul bul reculer jamais parce que gis nga boo fi nee di di hésiter tuuti mu ne sariatul intiqam moins deux mu ràpp mu dem décision bi jeex waaw waaw ndax ba mu ñëwee sa xel bu njëkk da ko war a exécuter booy xaar tuuti Iblis naan mooy sawaay gis nga nag gaa yi ñiy ñiy yalwaan ñëpp mënoo leen a jox bés boo fi naree ku la tàllal loxo nga jox ko da mujj mel walla kaana ni ñoom waaw ne gis nga décision bu baax boobu nga jëkkoon a am ci début bi exécu exécuté woo ko di xaar di hésité di kii ba nag yeneen ni xalaat dikkal la waaw waaw waaw mu ne wallaahu subhaanahu te buur yàlla tudd naa sellaayam tudd naa soreem gu mu sori lépp li nga xam ne ñu xamul moom lañ koy jéem a taqal tamu sori yuaqibu day mbugal man fataxa lahu baaban minal alxeyri falam si képp koo xam ne buur yàlla di dina mbugal képp koo xam ne daf la ubbil buntub yiiw buntub def lu baax buntub jegeñ ko sisiroo yiiw googu bunt boobu mu la ubbil waaw nan la koy defe bi am yaxuula bayna qalbihi wa iraadatihi bu la buur yàlla ubbilee bunti yiw c'est pour nga dugg ci gis nga boo ci bañee dugg da lay mbugal nan la lay mbugale day ñëw ray la wala mu kii la wala say mbir yàqu déedéet xam nga muy def bi an yaxuula baynahu wa bayna qalbi day dox diggante ma xolam waaw mooy xal bi qalbihi wa iradati mooy gis nga xolam xam nga xol bi mooy fa la décision yu jóge day dox digganteem ak namm nam mooy def lu baax loolu mooy dootu ko man waaw falaa yumkinuhu ba'd min iradati uqubatan la falaa yumkinuhu du ko du ko jàppandalati ginnaaw ba mu amee bëgg-bëggu def ko mais nekk fi di xalaat ki kii ba ba mu defu ko mu ne léegi nag gis nga bëgg a def loolu ah la buur yàlla di doxante di dox digganteem ak xolam waaw mooy da cay jóge di conforté wu nag ci le fait que joxul waa ji moo doo gis gaa yi loolu du dal nit ñi di conforté seen bopp ci le fait que dimbaliwuñ nit an ah waaye man naroon naa après day xalaat yi ñëw waaw tem sax mu koy wax si sa waaye naroon na maa am alhamdulilah ba ma ko joxul kii ba ma ko joxoon ba léegi maa ngi nii di rëccu bon am nañ kattan am nañ doole pourquoi ils ne vont pas travailler lu leen teree liggéey mag ñu toll ni ñoom boroom kattan nii ëpp ma ko kattan nga gis ndekete moom xamul ne buur yàlla moo dox diggante xolam ak nammati def lu baax lam njëkkoon a namm lam naroon a def mais comme que saisirul occasion boobu gaawul def ko ah dugg ci bunt yi ko mu ne fay xalaat ak kii ba bakkanam ak iblis ak noonu yàlla yooyu daal di koy jaxasal bopp bi suñu boroom day dox digganteem ak loolu li xolam ak bëggati def lool sax mu ne fa man lam yastajib lillahi wa rasulihi ida daa képp koo xamante ne lam yastajib wuyuwul lillaahi buur yàlla wuyulul buur yàlla wa rasulihi ak ndawam bi sallallahu alayhi wa bu ko woowee xaala baynahu wa bayna qalbihi wa iraadatihi day buur yàlla day day day day dox diggante xolam ak namm na man falaa yumakkinuhul istijaaba waaw mooy dootu ko dootu ko jàppale ci mu mën a mu man di wuyu de jamais dootu ko jàppale la jamais muy man di wuyu lan li ko borom bi woo ci lu baax dootu ko def non non yi dootu ko def waaw parce que buur yàlla moo ko mbugale lool waaw day dox digganteem ak xolam léegi nag bés bu ko buur yàlla woowatee woo bi nag du ay day taxaw dangay ngay déggu baat bu lay woo de non mooy buur yàlla bu la bu la soppee nii buntu xéewal yi dala koy ubbil buñ nee xéewal nag bu nit foog ne buñ nee xéewal rek mu jàpp ne ay dollar ak ki dalasee ki ak ki CFA non buntu jëf yiw mooy yow def lu baax dalay yomb lool nit koo xam ne day toog ne xelam dem ci jàng benn xisbu alxuraan wala benn juzu mooy buur yàlla woona la mooy hey sama jaam woonaa la ci nga jàng sama kaddu waaw sama alxuraan loo xam ne kaddu borom bi subhaanahu wa taala woonaa la nga boo fi nee nag naan bon xaaral xaar waaw xaaral ma xool ma dugg ci réseau sociaux yi waaye xool gis gaay bi di kii nga nekk fa comme ko ubbi loolu nga demoon way kii defoo ko. mu tëj buntu bopp yow loolu nag ak mu lay jafeeti après waaw ak mu lay jafeeti après mu mel ni gaa boo ko bëggee def rek day am luy dox sa digganteek lu baax loolu waaw ndekete yoo buur yàlla moo lay mbugal ndax bunt ba mu la ubbiloon buntu yiw duggoo ci waaw sama jaam nit a ngi ku sonn la mën nga koo dimbali ubbil naa la buntu def lu yiw nga ne fi di xalaat comme waa ji sànk aka bon saay c'est que gars yi bon yi yo nekk ci yooyu ba mu tëj buntu ba nag